suratu nuuri saaru leer madaniyatun ko jëm Medina la waaye moom islaani ñaar la aar baanu ko ñeneen doon suna juróom benn fukki aaya ci kaata bismillah sama wax ci suñu buur rahmaani kiraaji kalam yaa zo jaar yaara yi kiraaji kalam yaa jaar sama suratu ndilaw saar la am sama awun wata sunu yàlla jigéen saaru nuur waaw ak jàngal ko ay jëleeram waaw te jàngal leen ko dinañ jàngal leen saaru noor te jàngal leen leen këcc ak ñaw te mu leen leen dëkkaloo ci saar cooge yi saar moo jagoo yàlla ne ni saar la woon wasal te farataan ko te wàcc ko muy ay kaafir yi jub laala ku booyeen te dëkkaloo ngeen waaru de ndax ngeen waaru ci def ak saani yetu aji njaaloo di jigéen wa saani ak aji njaaloo di góor fa jidoo jam taw leen ku lawaay di jëpp keneen wàcc ñoom meeta jàll ci téeméeri jarde jëpp na njaaloo te fekkee ci njaaloo waaw sange wut dañ koy caw téeméeri yar bu dee góor bu dee jigéen amma su fekkee sange ma nag lu ji tey na ba xarab kon mooy mooy mooy jëfe na na ne ragal naa jamono yàgg aw nit wax ne jami doj ba mu dee ci ku njaaloo te sangewu nekkut ci alxuraan doon naa mi def sax jullit bi tedd kaamel bi nañ jam waa ci téereb yàlla bi la nekk ndax ragal naa lañ am ñu ko weddi ndax faj di dooku ne waaye leen moo laaye njam laaye la woon di wàcce yonent sallallahu alayhi wasallam dañoo ko ñu jàngee saa te bi def ak seexu wa seexatu um sama yaa far ji moomu maa albattata kooku laaye la woon bi nga jànge foole nañ baat ñu jàng suñu ko naam waaye àtte bi moom mi ngi sax ba tey xam nga àtte àtte bi dañ dañ dem dee waaw kooku ñu sax la ñu fanaatu mu ne yonent bi jam na Babacar jam na ma ne jam naa jam lu soxla bu ko kenn di xëlëg su ko sangewu su fekkee ku sangewul nag dañ koy caw téeméeri yar sax ko bu jàppaleen ñu ngi ci ñoom rafetu yërmande ci biir laay ci àtte yàlla bi de te bul yërëm mukk ba tax nga ne da nga rafet jënd yàlla ndax man laa yërëm jaam bi ba yërëm ko ba mel ni boromam de te borom bi moo tëral waaw jigéen la moo nekk jamaay moo fi nekk lu tax góor moo am doole ci pàcc moo a a waaye ci jigéen ñi bañ nga am mukk ne aaj rek nga dem wala tax bu mu jàppalee ji ma ci ñoom rafet bi amaana ci biir laay ci àtte yàlla bi rek dañ ko gëm dem na ci ñoom comme ñoom di laay ci yàlla wala na seede afaro ma ak jëtan seen saa yi fa kuréel yéen ne jooy gëm ñi rek bu ñuy jëtan suñ jaaroon ak buñ koy jëtan daal di wut ay seede ñu seede ko rek ñett wala ñaan ak saa ni aji yaaro laajal jiw dem ci mu yaakaar ne dara ñu njaaloo di jigéen góor guy njaaloo buñ ko may jabar lu may jabar bi njaaloo ni moom aw mu firka tan itam yëfar sax yaakaar ne dara ñu njaaloo di jigéen laajal ci waaye bu dem ci yaakaar ne dara ñu njaaloo di góor de jigéen bi njaaloo bu ko kenn takk lu may góor guy njaaloo ni moom aw mu firka itam yëfar wala sax ñu may ko jëkkati yëfar foofu dina araamal na saali gëloole alal moom ne gëloy gëm ne de araamal nañ ak njaaloo di góor di dem ci jigéen di tegu wala jigéen di njaaloo góor gu tegu di ko denc ko lañ ko rek loolu fan lañ ko gannaaw ak waan ci wala yaa maa ngay liggéey ak xadis yonent ba waaye dafa ñëw ne ko yonent man de sama jabar du delloo loxol góor bu góor loxol rek wóor ko yonent ne ko xate ko mu ne ko dama ko soppi tam mu ne ko xoolal mu yar wala dina ñaanal al muhsanaat way tabu yi jigéen su ma lam yaatoo topp ci coono daa baatu coo daa yeeru ci seede ba ci doon caw leen leen samaan ne juróom ñett fukki ku xat nit di bàyyi ko ci wàll yu bokkul di salloo ko ci benn waxtu ñoom ñëpp ñu saxal ne gis nañ payam góor ga di gis payam jigéen ja di génn naka tëb yoonu kaay di gis tëb yoonu kaay la ñoom ñu ne ci seede yëpp ñu gisee ko noonu boo xamee ne wax nga di jaaroo na te mën laa taxawal yeneen ci seede yi ko gisee noonu yoon jëfe na rek war nañ laa jaww juróom-ñett fukki yaa de loolu xaw dama naa am de ngeen ci ñàkk bopp mukk dana ngeen ci ñu digal ci kenn sax ay bëri waaw muy jaaroo de wala taqbalu bulan bu law min hada sahatan seede abadan dappet képp ku ñaan ne di yàlla na kooku yoon dàq na seedeem waaw matatu seede ci dara ba faw wala ta ñala ja hu ñoo alfa ko ñu man ñu ko ya ay yoon hatta na ko na faate la moom faate ka dina dina le tan dara ñaan ta wala ci ñu dal dal ci na wala wa ana taamu na ñu ko ko hatta ma ay wa na ta ñeena ko la ya la ko ma ñu ko ñeena na ñu na leen lu moy nag nga xam ne tuub nañ fekk ji ana fuñ dellu dellu yëpp ci ci dund ci ku xasee yeneen ci yàq yëpp na ne lañ koy caw na ne buñ nangoo ci seedeem na ne it paasik la fekk ji nag ana fuñ ci dellu mën da dellu ci jëtal bi waaw jëtal bi moom lu mu tuub tuub du tax mu rot xam nga ko dee dañu nañ ci ne buñ nangu seedeem ak nañ ko xàtteel ne faasiq la nag kala sëkk ci mën a jël gannaaw ba ci diine bi bu rafet nag ñu ne bon daañu nangu seedeem te itam daañu ko gën a seede faasiq bi nga xam ne moom lañ ko xeewal rek tam ñooy la jëfam ci jamono ci dina Omar dañoo xas mu xëy la ñu tawbati waaw parce que yéen a ngi fi baax soosu waaw ñu jaaroon na ñu ñaan war nañu taxawal ñu naan di seede ñu taxawal ñu naan di seede seede si jëkk sa ñëw ne moom day seede na ko ñaareel ba ñëw saxal ko ñetteel ba ñëw saxal ko ñeenteel ba ñëw xam ne kooku moom su seede rek jëtën war a bu xëy teewlu soogati taxuma daal jëtën saaba si yonent loolu lu nekk ko gënal mu waat ne faragalo yàlla te waaw bu taxal saaba si yonent si loo ne du dëgg bul wax lu may ah, ne wax dëgg yàlla man de gis naa ñoom ñaar ñu taxaloo jigéen jaa ngi jaaxaan mu tëdd ci kawam ñoom ñëpp seere yi dugg nañu ci seere seen yaramam ci biti ma gis yëngatu bu fort waaye gisuma waaw kay léegi ci defee ma Omar daal di yàq seen si ñett ña ak tey nga ne faasa xale yi dootu nangu seen seen ma ñu dee ndëm dundam yëpp bu leen di seede leen tuub leen yéen tuubee rek ma nangu seen seede te dindi leen ci li ma faasa ko ngeen boole ñoom ñu ne yéen ñu wax seede ñoo ko gis te duñ ko delloo gannaaw mukk wala dina ñaare ngeen moom dana ñu sànni abaa jamaay jabar wala yakun te nekkul ñoom ñaareel suwadaa ay seede yi daal ñu mbaray bopp seen wàcc na ba nga xamee ne Sadio Ndiou Maas sangam ndaw dafa wax ci kanam yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah laaj yooyu bët gis na man moo fekkee góor mu wax sama jabar bi ko jabaroo foog ma dem wuti yeneen di seede su ma demee nii yeneen di seede balaa ma demee nii waa jafe soxlaa ci dem yoonam e su ma ko waxee ñu déglu ma su ma noppee it noppee xol bi lakk. alim ci kawe yonent ne ko kenn du wax yàlla lu may ku mën a taxawal yonent ci kawe mu dem mu ooy mu noo may rek doomi baykaxam daal di dikk ne ko fekk na sëriñ ibnu sama mi ngi tëdd ci sama kaw jabar di ko jabar rek saa yu jëm ci yonent ne ko yàlla gaana maa na ci li ma doon wax xew nañ ci sama kër ooy ne ñu ne fekk na sëriñ ibnu sama mi ngi tëdd yàlla mu ñanam ci sama kaw jabar mu ne yonent ne ngeen ci feebar rek wala ma gëtën ko moom mi ko wax ah xaway mu ne moom daal moo ko gis amul seere waaye moo ko gis yonent bëgg a taxawal ci moom gëtën te xaar nag mooy wax pour ne wala si nañu xaar yar moom danañu sànni ak waajo waajo wa seen jaaloo wala yàqunte lépp doom ñeneen soo daawu seede ilaa am ñoom dara ba seen saare ko aay ñun seede si kenn ci ñoom arbaan saaraatin mooy ak gënam yonent yéen billahi dina ma ci yàlla innahu naka moo fi lënd fa ci laaj nekk loolu doo yëkkati ne ne ko xam nga ci loolu de am naka bi dañu dara la yéen e dal fa ñu ne ma ngeen am yo wax ci moom daan na ko na ka ci ko na ngeen way taw na jënd ana wali la fa ala fa bi tan an ta dara mu jënd moom kon Allah taala di yéen ci ñu billahi dina ma ci yàlla innahu naka moo fi lënd fa ci laaj nekk loolu doo yëkkati ne wa xam nga ci loolu ne mu xam nga am naka bi dañu xam dara yàlla dina ala ala ci moom daan na ko mu fa ci laa ñu wàcc nag yonent ne ñoo leen yàlla indi beneen àtte taxawal ko ne ko danga jël yonent yi njëriñ waaw ne yaa gis sa njaboot yi muy jaaroo de waaw juróom-ñeent ba nga ne yàlla na yàlla na dem nar nga de waaw ndaw si itam foog mu jël yonent yi njëriñ mais jëkkatam day nar moom jaaroo waaw mu ne yàlla na ko yàlla bugal su fekkee ne jëkkatam wax na dëgg de yonent ne na ko ndax danga jël mu ne waaw waaw tali taxaw moom jëriñ ashhadu billahi la ilaha illa huwa gis naa yàlla ki nga xam ne kenn yéen a jaamu mooy moom gis naa ko muy njaaloo wax na ko ñu ne si yoon juróomi la yàlla ma yàlla rëbb su fekkee ñu wax dëgg yàlla ne ndax yonent yow itam da ngay jëm ci yàlla ne waa ji dafay tan wala ma jëgal la te na ngeen ragal yàlla yéen ñaar moo xam ne jikko naar yàlla sa jëkk naar na wala yow naar nga parce que àllaaxira moo gën a waaw rëy gàcce laa dina bu lay ragal gàcce jaral nga naar waxal rek dem Ndaka Ndiaro ndax day taxaw jëm ñoom jëm ñoom ci njëriñ ñoom jëm ñaar ci yàlla bi nga xam ne kenn ku nekk jaamul mooy moom. xam nga dafay naan moom Ndiaro loolu yëpp moom la yàlla xeex. waaw dëgg la moom am na yëpp. parce que xam nga nekk nag yeneen bi nag ci sama wet yan bés bari na ndax ma mën a wax ma daal di wax ak jërëm de sama waxee de jërëm de jóg taxaw ñoom nga gën a fa jërëm de ñoom daa ci sa xarala yi ci yeneen bi nekk. mu ne aywa mbaa gaa yi bay naa fekk bu rëy bi mu ne ah Fapal nañ ay sabal ak a defal jaale bi dañ doon jaaloo. daal di si yéen si naa fekk ñu naan fekk daal di ko topp lépp lépp loo xam ne dafa doon bañ a yéen jaay nañ fi dafa defoon jaale wala jaaloo dafa am maam waa kër. yaa si nit ña lépp lu ko wax ay sabal yu àgg si xeexoo yéen sax ñu yaakaar. mu ne waaye rek am na lu mu fekk ci yonent bi lu mu fekk ci yonent bi bu feebaraa yonent dafay am ci moom yërmande lool am ci moom itam ko toppatoo waaye bi yoon daal ñu ngi feebar ñu ngi feebar ñu ngi feebar ñu ngi feebar naka ngeen ko wér ak jëm yoonam parce que booba dégg nañ ñu ñu wax te mu ne loolu yàggee ma ne ko dama bëgg a dem sama kër ga sama baay ndax ma ràgg foofa yonent dina ko demal ma dem kër ga ma baay am comme dinañ fekk ñu dégg dara ci ñu wax mu ne fekk booba dañ daa génne sànq di dem ca àll ba booba dafa bëgg a tàggu tàggu tàggu ci dëkk bi mu ne tëgg dinañ ma génn di dem àll ba ànd ak ndeyu bu tawee suñu bu tawee mu ne mu tokkatalu mais yàlla na bu tawee sama doomu xalaatu ay fekk ne ko yaa wax lu bon lu tawee saa ba ci yéen a ngi fekk Badar nga di ko ñaanal kare mu ne ko xanaa déggoo li nga wax. mu ne man mu ne ko waaw mu nekk li ko nit ñi wax ci moom ne ko lan nga lan nga jaaroo ne xaraju ne xaraju kafe da ngaa def ak aw xar jaaroo wala jaaroo moom mu ne wax nañ ma loolu. mu ne ko ñëpp dégg nañ ko mu ne ko ñëpp dégg nañ ko mu ne ko ndax yonent bi dégg na ko yonent bi dégg na ko ndax aw xar maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg. wala ñëpp ñëw di jooy fanaana jooy fanaana jooy ba bët set ñëwul. te te boobu mu ne la jooy di jiw bi nga tax mu ne la fanaana jooy. mooy jooy naa ba defe ne jooy dana dana dana xott sama rek di far di benn yeneen bi daje na saxaaba yi rek ñu xam ci mbir mi dañ naa war na dem mbir mi ba wax dañuy sal fekk naa nga taxawal julli sol ay dàll naka nga tàmbale bëgg a xarmal rek julli ñëw na dafa dàll yi sa benn julli julli dàll yi sa ba julli yàlla muy teewoo sa dàll sa ba nekk ja bu sa ba newoon di sa jabar mu wax la ko de mu laaj Seydina Usmaan Seydina Usmaan dafa waxoon dëgg yaa ma wax ne yàlla sàmm na sa yaram lay di ci lal te sàmm la xormaal la moo tax takk leer bu feeñ yéen a ngi doon takk leer ndax takk leeram bu feeñoon mën naa romb fa nga takk leeram jàpp fa gese loolu sax yàlla nga koy bañal ne ko yàlla may sàmm noonu lu bon lu nekk lu fa jabar bu dëgg walaay Seydina Aliou Seydina Aliou ne ko xam naa di dëgg waaye rek fase ko yàlla xasal na la ba ngay dee ci jigéen ñi ñu wax dara loolu la ñu ñëwoon ci diggante maa ko defoon ak yeneen ci ñëw ne daal ñun Arto Abdoulaye ñëw bay naa fekk ñu lar na ko ci tëkkal parce que ma jabaram joo xam ne moom xamut ci moom benn fit te ci dina góor boo xam ne xamut ci moom benn fit te ma ci digg ci moom mooy moom moo amee. daal di nuyuwaat baal ko jëmale ko dina si ci sa jërëjëf di lan law si la bokk rek jox ma ndigal su xasee la bokk jox ma ndigal ma dagg baatal daal di nuyuwaat jëmale ko mënuloo ko law sax xasee xuloo foofu gën a réekum sangoo fi tamit yéen a tëj yéen a tëj yéen yéen yéen jubale rek danaa gën a yéen a ci yow def tey ñu xaaral ko léegi nag ay sa bopp léegi. su fekkee da ngaa def bakkaar nga tudd sa bakkaar te tuub rek yàlla dana la baal su fekkee def doo ko itam yàlla dana la bañal mais ay sa gone dafa gënoo booy jooy defe naa jàkkaar mu ne sama sama rongoñ yëpp sar ma daal di ne sama baay kon ma gën a njubi waaye mu ne ko man de xam nga kon jëlee jëlee mu ne sama yaay kon ma gën a njubi yaayam ne ko man de xam nga kon jëlee jëlee mu ne nit ñi wax nañ wax yoo xam ne ci biir seen napp jeex jëm jëm su ma nee di dëgg di tere ngeen dem ko rek di dëgg la daal di jot ne dara mën na ca am waaye su tax ma tudd mukk ba tax loo xam ne yàlla xam nañ dëgg ma léegi daal sama mbir maa ngi wax man ndaw laa jàng ma lu bëri ci alxuraan waaye maa ngi wax rek la bàyyi ci ma waxoon de parce que lu jëm moo la min bu rafet rek yàlla dimbali ko waaye wóor na ma ne yàlla dana ma doyal ndax li ma wax dara la dara am ci rek ne ba may wax ne yàlla dina ma dañuy gëm maa yaakaaroon ñu ne ci gént gént waaye yàlla wan ko rek moom xam ne dama dañ waaye yàlla wax ci alquran dañal ma loolu moom dafa naa ne ak moom boobu nag waaye yéen a ngi ci dégg ci xalaat ba li ko daal sax daal ko bu wéy ci wàcc waaw jànkuwaan bi dañoo indi wàcc rek dañu ko daal waaw suñ ko tuuti wàcc moom nag naka la ñu def suñ ko xalaat moom ay ko waaw kon yàlla yàlla dañu la Babacar ne ko jógal mu ne man man kay jóg dañu ne yàlla man ci la xam ne moom la ñu. yeneen kay juróomi ñu ne wax lu ñàkk te dëgg la yàlla ñu mat dañu rek laay sant de waaye sax kenn boobu bàyyi ma ko gën a mat bu fa yeneen ñëw doon dañu la yàlla balaa ci moom dana xaar de waaye ndawal wala jàng ci foofa dañu yàlla daal di commencé dañu ci taxawaay ay Babacar moom dafa gis sabab ak mu sabbi ay nag boobu moom ci mooy waaw mu sabbi de yàlla dañu ko nag ci la ñu sooxoon waxuñ ne la dina naka ñaañu jaayoo di jëlee ñu ci ci sa dund ba parce que suñu mbooloo rek ñu ngi ci ci xel mooy Hasan ibn Saabit ci la bokkoon Abdoulaye ibn Ubay ibn Salul ak Mistol ak Hamad ibn ci jaxu yaa tax ci boobu benn jaxu ko moom ndam moomu faral ñu waxee lakkum ñaan leen parce que yow moom xaw ñu la lakkum ñaan leen rek ndam moomu dox ci ñoom lañu ak jabar yi ñu ko laal la falam bu dee soxna waaye ci yéen yéen ñi aw ñu ci yéen mooy yàlla dana digal dëgg ci baax na nga xam ne bokkuñ ci woon naa fekk ba nag daañu ko bëggoon jaar naa yàlla xëy na mooy Abdoulaye moom bëri na saloon de su ma njëriñ ak nag dafa ñaan képp kenn mu ngi ci ñoom. wala gis nga xam ne sama laa ngeen gën a mucc dara woon ba mbam su ma ko bëgg Abdoulaye moom bëri na saloon moo ko sos moo ko siiwal loolu am na ci moment sax mu bëri ak ñu ngi daal maa ngi yàlla xëy yàlla dana ko bëggoon jaar naa xëy na mu gënal safara moom safara la jëm wóor na la waaye tamit du ma wóor li tax ba ngeen déggee ko war na jox ko al moom dina way gëm góor wala ñaata way gëm jigéen da am ci yéen ci mbokk seen xaaral mi aw ñu ñu tere woon ci ñu bañ déggee loolu ñu ne loolu mënu la am te ngeen def naka ummu ayow ba defoon ummu ayow ba jabare abu ayow ba lan saare ba mu ko déggee daf ne abu ayow ba defe nga ne ndax moo soo nekkoon ci place ab Safwaan da nga wëru yonent bi jabaram mu ne ko Safwaan la gën fuuf kon war ngaa xam ne safaani du ko def mu ne ko man it wóor na ma ne su fekkoon maay jabar yonent maa Aysata wóor na ma ne du ma ko mujj mukk di yàlla benn góor de te xam naa ne Aysata ma gën kon nag xam naa ne daf dëgg de yàlla ngi yedd ci li ñëpp nag ne leen yéen ñëpp garaw ngeen def li mu mayoo noonu ku ne jot ba jot lu baax ci boppam nga ne lépp lu mu jomba def mu mu bañ koo xelal la ne wax ne duur la lawlaa jaa'ahum la ñu digaale ci moom daal laa ko soxlaa ak yéen a gisale njaaloo sax kenn waru ko wax lu may nga taxaw yéen a gisale lu tere yéen a ngi leen gisale dem yaa ko dem di ko ñu soxla ay coono gisale ay coono la gaay ñu ñëw ak kàddu ba ñu mën doon naa indi laay te yàlla def kenn laxe doon na bëgg a xoolee l'islam parce que boo dañuy wax lafar yi mu ne ko waaw seen jabar yéen a ngi ci ñu ana ci ci defal daal laa waajal dañuy wax ci liñ ci wax ah mu ne ko ma tontu la ci alxuraan wala ma tontu la ci xel mu ne ko bu ma tontu ci alxuraan tontu ma ci xel mu ne ko ñaari jigéen la sax nañ leen ci njaaloo Maryama nday ne sa ay sa jabar yonent bi kenn ci indi na doom kenn ci indi doom ñaari jigéen nag ñu leen tuumaale ci njaaloo ci ji doom ak ci ji bu gën doom ana ku ci gën a dëgër tuuma mu ne ko ci jur doom ak gën a dëgër tuuma mu ne ko Maryama lañ ci njaaloo mu indi doom boo naan boo gën a dëgër tuuma ay sa mu ne ko bu ma tontu ci xel tontu ma ci alxuraan mu ne ko alquran moom dañu leen ñoom ñaar ñëpp nañu leen ñu leen xas dañuy fenn mu ne ko waa loolu de law laa jaaroo lu tere ñu diggee law wala laa xam ne daal di gëstu kon léegi pour aleykum ci wa rahmatullahi maa ngi leen di dundee jaar na wala la dee alaaka dama fatum kon sa jëndee ji maa fatum ci la ngeen xuur ñu ci moom asaabu ñu doon affaire mu daal di mag rek istalaxawnahu ba dangeen gasliyaat ko asnatikum ci lalu seen wa taquluna da ngeen di wax daa bàyyi kum ci génn ngeen maa lay dala kum loolu ngeen ñaa ngeen di joomeenul xam-xam wa tax ci bono da ngeen di yott ko xayinan muy aji ñàkk bakkaar woo te moom aji ñàkk màgg bakkaar la mu leen laaya fa wala laay wala laa xultu su tere ngeen wax ci tamit moom ba ngeen déggee ko maa yakkoonu seen dana ñaan ana takalaam bu nu waxas daa bàyyi ci li de su tere ngeen ne subhanaka seen taan asaje buntaanum nor la asimu yaaji magale yaay sukumu laaw dana wax leen yàlla an tama ko ngeen delloo am ci ci ci kanam abal nga fet ci dum la leen bu bu leen way bayinu laaw dana la sumu yàlla la ta ko wax ko ngeen wala yàlla ay ma xam mu asima ay kan mu ci leen dum na la dana kaña ngi hebbo dana ñu fakko an ta fiya bu sirat al qaida tu ñaaw ci la dina ci ñaaw amno gam nañu la wana ci ñaaw la wu ñu al mu daaji ci ci jullit kooka alaakata safara la jëm de yonent sallallahu alayhi wa sallam na ne képp ku xotti suturay jullit yàlla dana xotti suturaam xotti sutura ay doomam gannaawam képp ku xaar ab jullit nag ci naate bu koy faqal lu bon yàlla dana ko musal ci mu gërëm tënkal yàlla rek ci biir yaa dina wala xeete yàlla xeete wala yàlla yàlla mu dana mu xam dàqu bu ngeen wax waaw suñu seeréer la daal dama la xaw ma xam wala laa fadlu laa dugal ci ko ni mu buur alaykum ci yéen wa rahmatullahi wa barakatuh rawaxun aji rek la mu leen rahimun aji yërëm la mu leen kon tamit aya mbugal ma de yaa ayyuhal ladina amanu ay yéen gaañu dem alquran laa tattabi'u bu leen topp xutuwaati seetaane yooni seetaane bu leen topp yooni seetaane soo gisee mu jamo ko yooni seetaane yoon yu bari la yoonu diine moom yenn yoon rek la waaye seetaane moom yoon yu bari la am xutuwaati seetaane rafetali seetaane bu leen tax a ji di leen seetaane rafetal wa man yattaqi ko tax na mu fasuwaati seetaane yooni seetaane wala rafetali seetaane te innahu naka moom kuñ topp ka kuñ seetaane yaa mu dana mu digle bil fasaay ji aji ñaaw wala mu digle leen digle bu leen topp seetaane ndax moom di leen digle lu may lu bon li ñaaw mooy lépp loo xam ne bu ko nit ñi tudd daf koy dakkantal luñ tudd mooy lépp luñ bañ ci yoon de wala laa fa nun laay dugal ko na niw buur alaykum ci yéen wa rahmatullahi maa bàkkaar laa ci bàkkaar bi ñu ci ñu naa di sama abadan ba tedd ci taxu ca nag baax ak yàlla te ku tuub mu nangu la tuub kon ngeen mbooloo ñu duggoon ci waaw dugg woowu ñu dugg daan waral ndey ay data kon ngeen ñëpp dootu leen laal ci bàkkaar bi te da ngeen dem safara nag abadan ba tedd wala laa fas laay duggoon ci kon ñu buuraale kum ci yéen wala ma door maa ndeeram maa bàkkaar laa ci kum ci yéen ñu naa di sama abadan ba tedd kon day yéen sax ngeen sax boo xam ne dootu leen laal mukk ba tey ci yàlla di ko dina ko laabal mooy daaw ko ko waaye yàlla dana laabal ku ko soppi bakkaar mooy nangul ko tuubam wala yàlla sami'un aji dégg la wu la ngeen wax alimun aji xam la mu la ngeen bind rek ba nga xamee ne laaj wàcc na yonent sallallahu alayhi wa sallam dañ toog ci ñun ba ba mboolem ñi nga xam ne puusal nañ ko jëkkënde ñaari jëkkënde bu ko téeméer ak juróom benn fukki yàlla Abdoulaye ibn Ubay Musa lool naa fekk bu rëy waaw ko def waaye jëfandikoo de askan wi saa yu wéccati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina bokkoon de waaye moom tuub na waaw tuub bu rafet gannaaw ga waaw ñi am na ci dina bokkoon mistahu waaw dina bokkoon de mistahu nag nit ki la woon moo xam ne jege ñaare si dina woo kat fa jëf la woon te bokk na ci ñi gàddaay fekk woon na bagal te ñaara wagal moo ko gàddu doon dundam yëpp ñoom moom amuloon dara ba nga xamee ne affaire yi ba nga xamee solo euh, nguur gi am na mu gàtt gànnaat si dina war a def day ne dootu ko dundal mukk rek di ko dundal muy wax doomam lan lay nguur daal di ne wala yaatani bu jëy ulul fadli waram ngëneel ulul fadli borom am-xam yes na la Babacar la ulul fadli borom diine ulul fadli borom ak yeneen ulul fadli borom wurus ak xaalis Abubakar Siddiq mi nga xam ne yàlla boole na ko nga yëpp am na xam-xam ak diine daf ko def lu baax la bëri na xalal xam na wurus am na xaalis bu mu jëm nag ñun suñ ci yéen wasaante ak am koom an yoo soo buñu safar ulul qurba wara lu jege ñaala de leneen lu day noonu yàlla jaam bi ñu ko may bu mu jëy mukk ne dafay dog waaw aw yoom ci koo xam ne jege ñaalam la de tamit kaw jege ñaalam la wal masaakin ci miskin bu mu jëy ne di jox miskin tamit kaw miskin la kon moo ajir na way dara ci sabilaay ci yoonu yàlla ndax gàddaay la jëloon yàlla de leneen yooyu yëpp waroon na ci lu tëral saytaane ko man rek ba mu puus ci la nga xam ne ñu ñaan ci doon puus waaye nag bu tax ah sax baat boobu loolu bu mu waral nag ñu ne la ko gerte gi yëpp ñu doon dund bi ñu ko doon dundal de wala yaa foo nañu jéggal ñoom waroon ngëneel wala yaa foo nañu gëdd nañ leen jéggal rek te fàtte lépp loo xam ne mas nañ koo def rek ala tamit bon ndax topp leen am yàqala laa bu baax yàlla la ko ñaa leen ndax yéen itam bëgg leen rek ci la ci ñeen di am seen diggante seen borom yàlla baal leen ko Abubakar ne ana man bëgg naa yàlla baal ma wala yàlla xawoon na aji bay la mu ñaan ak jam ray mu aji yaram la mu leen de ba màccee nag na Abubakar daal ni kaafara nga ñam delluwaat mis mis tawoon lépp lu mu ko gàdduloon waaw ci dundale moo tax de nit ci defee ci la ci tam bu ko kii tam yar wala buur war na ko yar ci leneen lu may wërsëgam de wërsëg liñ ko yar kenn de inna ladina naka ñaaña yar mu na danañu sànni jaaroo almuhsanaati way taguña alxaafilaati ñeni way faggani njaaroro almuminaati ñeni way gëm yàlla looy noo rek dee feneen fi dunya jaar noo wala rek yàlla ak rek képp koo xam ne da nga xas gor ci jigéen ne njaaroo ne du dëgg yàlla rëbb na moom xastekat ba ci àdduna rëbb na ko itam ci àllaaxira rek wala mu wàllu ñoom sax mu gëlaat ñoom mu daal di màgg te xastekat yooyu yàlla wàllu ñoom mu gën mu màgg seen jox yàlla yonent na ne wattandiku leen way xalak yi juróom yaar am na bakkaar yu bari nañ la waaye juróom yaar yi ñoom la yonent tuddee way xalak yi nga xam ne ñoom du ca dugg bu la yàlla musal doo mucc sàkkal yàlla bokkaale ak dëng sa yaay wajur ak sax gor ci jigéen waa lu jaaroona ak daw ci xare bu ñu jaar daw ci jaar bakkaar bu mag la ak lekk xale yu jurim ak lekk riba ak njabar de yooyu juróom-ñaar yooyu ñoom la yonent ci rek al moo bi xaatu sawar yi ñooy juróom-ñaar yi nga xam ne tey waaw dañuy xalaat de ak tey ci gën a bon lan la ñu képp ku dem safara ñaare sa lamiñ rek yóbbu yonent sallallahu alayhi wasallam ne wattu leen ma li nekk diggante yaari kaaba bi de wattu leen ma li nekk diggante yaari kaaba bi de mooy lamiñ de li <coughs> laa di bon yëpp ak tey ci gën a bon benn jaww ñett fukki ñaar la tolloo ci bakkaar yow ma tasaadu def ba dana seede wara leen alsinatuhum ay lamiñ seen wa aydihim ak yoxo seen wa arjulum ak pànk seen juma kaanoon te lañ nekkoon yamaloon doon def de bés ba nga xamee ne lamiñ ay seede man day maa waxoon loxo seede ne man day maa jàppoon pànk seede ne man day maa doxoon de defar karoot yow may suñu defar karoot yoo fi wala dana matal leen yàlla juróom ak fay dana ala sagale aji dëgg de karoot ku nekk yàlla dana ko fay jëfam de nit ki suñ ko defaree suñ ko yàlla ba mu taxaw ci kanam yàlla defar sàmm nañu nar dañuy daal di nar ci kanam yàlla wallaahi rabbina ma kana musrifina ñun mosu ñoo bokkaale mukk bëgg ñu de yàlla daal di tax ci gémmiñ gémmiñ gi dootu wax de yàlla ne ne ko ma indi la seede mu ne du ma day la seede lu may seede su bàyyi ko ci man yàlla daal di wax loolu cër yëpp nekk wax lu mu fa def de bu keroogee ku nekk dana dana jot fayam boo ne fay bu dëgg de naka nga ne cër yooyu daañu seede lu bon nag te def kati lu bon ya noonu la ñuy seede itam lu baax ci def de ba nga xam ne lami yàlla lay seede maa jëwoon loxo maa jàppoon tànk maa doxoon jëm ci lu booba ñu baax jaay faal ñu ne itam seen lammiñ ngeen di seere de lammiñ ngeen di seere ne man maa jàngoon alxuraan maa man maa doon wal bëti kaamil kaamil ne maa doon doxi dem ci Dakar bu woon ko yàlla moom sa daan xam ana laa anaka yàlla huwa moom alaq mooy aji dëgg al mujiru bare aji jidde te ñëpp danañ xam ne yàlla rek kay def moom baati la de borom bu dëggal fay nga xam ne naa fexe yaa ngi doon ci kër yi ci Abdoulaye mu bayati ak i moromam ñu kaw ñu itam li ci defal yonent bi ay dara ak i moromam kaw yàlla fay leen itam fay ak kaw bare waaw mu teewale xam ne ñu leen doon tax doon na ko doon na ko wax ci ñoom de alxabisaatu jigéen ña di way ban alxabisaatu ñu ne góor ñu bon ya jigéen ñi alxabisaatu jigéen ña di way ban alxabisaatu ñu ne góor ñu bon ya jigéen ju bon ñaare foo ko fekk jëkkër ju bon lay am de kon nag Aysata mi nga xam ne yéen a jëkkëram naka lay bone wala alxabisaatu baariyatu way bon ak léegi xam nga jigéen ñi am na góor gu bon la wax yu bon ci góor gu bon rek lay jógee de yéen a ju bon itam ci góor gu bon rek lay jógee de nit ñi seen baatin nëbbu na waaye faayir mooy dara seen baatin de. nit ku nekk xam ko ci waxam rek wax katam lu bon foo ko fekk rek xamal ne nit ku bon la de nit ku ñëw itam du wax lu may lu baax rek foo xam ne wax ju ñëw rek ay jëni ci lamiñam wax ju baax rek ay jëni ci lamiñam man nga caa tegtaloo ne kooku xolam xolam lu baax la de waaye safaan ba itam foo xam ne lu bon rek ay jëni ci lamiñam te nag rambaajal jëy rek xalu jabaat nam xamal ne kooku nit ku bon la de wax melaw borom bi la ku nekk na nam mel rek noonu la xam ne mel de kon nag wax katam lu ban wax bi wax jëmut ca tam wax ñun moom lañ ci xamee rek xamee moom lu ban la rek kon xam yi doon na waaye ban la ci góor xam yi daal ñu ñaan jigéen bu ban góor bu ban itam jigéen bu ban lay xam de boo xamee ne góor góor bu ban la jabar bu ban lay xam boo xamee ne jigéen jigéen bu ban la góor bu ban lay xam de kon nag ay sa moom dañ na ci mbon de moom jëkkër amul morom wa tayyibaatu jigéen ña di way teey ittayibiina nag góor ñi teey jigéen ji baax nag jëkkër ji baax lay am de kon nag ay na ittayibaatu ñu naan jigéen ñi na jigéen ñi teey la ñu am de naka noona wa tayyibaatu waa ña naka nga xam ne wax ju bon ci góor gu bon lay jógee wulaay dañu ne la gars yi ñu naan ñoom it jaxase baal safwaan rëyum dañu la ñu ñoo yàqul na gërëm ñu wax ko ñoom ñu bon rek ñoom ñoo dañ ci nii yàlla na ñooñu ñu xasoon ay fa baal safwaan ñu dañ lañ ca lañ leen xase de alquran dañu la leen yow ñu la leen masra suñu baaw rek nag wax dëgg yàlla ñu koy def ay ñoom par nañ leen gàddu daal jàmm nag fukki laa ak juróom benn loolu ñu wàcc ci biir dañu la yaay sa dana nga xam ne xasee nañ ko pare ak Safwaan waaye kalaama yu gën a rëy loolu yëpp ah loolu kalaama mënu ko gën a rëy waaye yeneen kalaama bu gën a rëy feeñ na ca mooy Safwaan bi xasoon ne moo doon jaaral ay sa balaa ji wàccee dafa wut ay seede yu ñuy boppam ndeketewoo moom di sax góor su yaram mu ne waat naa ci yàlla. ba ma juddoo ba tey mosuma teg ci cërëb jigéen de suñu doon xasee ay fata du góor fata yàlla dañal na ko ci laay yi ba nga. xanaa kon xam nañ ne moo tax balaa ñu jot daanaka ci cërëb ay yëpp daana wax ne man yàlla dimbali woon ay ci cërëb daal xuraan ko wax yàlla dee na woon ba dee na woon wërsëg mboolem jabar yonent yëpp ci ci nekk ndeyam bàyyi ma ko maye. man yàlla na maye ca kaw asamaan te jiw mooy ndig la mu ne te mboolem jabar yonent bi yëpp malaaka mi dafa leen daa yéegi waaw xam naa ne yonent bi nekk ak jigéen jigéen di ñëw lu may maye sa bët daanaka sàngoor yonent bi mel na jigéen di ñëw di wàcc ak moom wala di nekk daanaka jigéen moo tax jigéen la dundal musulma xaaral dootu gis de. moo leen di jubal jubal ci club yonent yëpp dañuy dee seen maxanam de layaang sax moo tax seen maxanam ci mu njëkk la ndax dafa doon ji de ma ak ko gis rek wala nga def ma xam ak ñu te solo si tur bi barabar na ay sata gor ay sata daana gis jëbeen na ne itam yonent ba muy génn àddina ci sama néeg la génn àddina ci sama xay bokkam li nga ko teg sama ñaari ndukku ak sama benn foofu la ko yàlla moomee samay lor moomu ji ci gémmiñam yooyu yëpp ay sa daana ko fuukalee na ne malaaka mi daaw ba muy ci Jibril moo tax wujjam yëpp defuñ ko woon wujj dañ ko defoon sang suñ keneen la ay sa ñoom yëpp dañuy def taxaw waaw ba mu ñëw ba toog ñu soog a toog lu may xaftatu xaftatu doom si dina Omar moom mu ne moom gisul lu ko ay sa gën di ko màggale Aysata ne ko lu tax mu ne ko Abubakar ngay jub Omar ma jub ñun ñëpp yonente duñ jëte ana foofu mën a mu ne ko amuleen bala yonente fa fee man maa yóbbante Jibril ci Yàlla ne ko na la fay na wax yonente mu fay la la mu dal di jël taxawal ko moom itam xam ne du teewam de ci sa ndey Aysata ngoon la woon mu romaan ba nga xamee ne wax bi na mu ñëw ne yaay du nit ñuy wax man mu ne ko bu déglu nit ñuy wax ci yow jigéen bu rafet ni yow am jëkkër ji mel ni sa ji jëkkër ji bëgg ko ni mu la bëggee lu mooy daañu ko xañaan waxal ko lu bon de bu ni lay waxal yaa ayyuha alladhina amanu laa taqulu buyuutakum ghayra buyuutikum hattaa tasta'nisuu wa tusallimuu alaa ahlihaa kooku lu ko waral wàcc na ba nga xamee ne ci njëriñ lislaam jiitoo amut boo ñëwee ci sa néegam dëkkandoo bu la neexee rek daal di dugg kenn di ngeen ñëw tawat ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de dana nekk ci sama néeg waxtu yoo xam ne bëgguma kenn dugg ci sama néeg te kum neex rek nga dugg ci néeg yàlla daal di wàcc laa ne yaa ayyuhal ladina amanu ay yéen gaa ngi gëm alquran la tadxulu bu leen xalaat bu loo seen néeg xayra bu loo dikkum ay néeg seen ak seen bakkan ngeen jiitoo wa tusallimu te ngeen nuyu ala ahlihaa ci ñoñam de bu kenn duggee ci biir kenn lu may dara taxaw ca ma dugg boo ko waxee ñetti yoon suñ la digalee dugg suñ la digalul nga wañee ko de bu kenn duggee ci biir kenn tey sa jiitoo wala lañ jox la ndigal bañ ne la dugal dugal de ay kum loolu seen mooy digal la ci ñeen leen loolu gën dugg ci lu jiitoo de daalakum boreen dara dara ngeen waat de sa gëm yàlla de sariatu l'islam lépp loo xam ne ñu ci dundam nit ki réglé na ko lépp teggin boo xam ne war na koo mel sariatu réglé na ko te li ngay nekkee sa dëkkandoo alxuraan koy réglé noonu rek da ngay ñëw ma dugg bu ñu la duggal nga dugg boo ko waxee ñett yoon taxuñ la ndigal na nga woon ñett rek te ne joxaguñ la ndigal ci dugg dagaru gisam nga dugal sa bët wa taxawoo duggula ñu wër itam booy def nga ñu seetlu ndax bët rek tax ñu yoon a diisoo bañ def di gis moom waa war nga gis rek moo tax ñu yoon a diisoo tax na ne seet sañ a balaa dugg sañ a balaa dugg itam sa bët de te ñu dem sa juróom dem fekk leen yaa gën yaa aadal kenn ku leen digal voilà parce que loolu ak leen xaaral ko. premier ji nag fekk borom génn nga nuyoo kenn sooy la bon bu dugg rek war a ñàkk xayran dana gën dëkk bi digalee seen lakk ñeel leen waaye ñu xelal yow waxee na lakk ñeel leen it jamono jàll leen far jamono jàll leen de doone ma dugg ñu ne la ñu jox la gànt na la bul dugg daal di wàññeeku rek woo moom ak kaam moo gën a jàll lakk ñeel leen nga daal di wàññeeku dellu moo gën nga toog ci buntu ba rek wala yàlla amee ma def am na ko ma tàmm ñu ko leen def rek sidna Omar jamono bu nekkee buuru jullit moo jëkk di ram na di wala di seet te muy def dañ ko ne dana màggata nga xale bu guddee rek dafay naan sàngara ko waaye rek muy tëj Seydina Omar di dox di dox ba tolloo kër gi dal di leen ca tapaatam kër ga ca peeroo jëngi kër ga fekk naan sàngara la nandi jëweer baa ngi koy wayal muy fecc rek Omar ne ko man mu toll ni yow ci waxtu nii ci dëkk bi yonent bi ngay def nii mu ne ko may ma may ma ko lëre mat te may ma wax de mu ne ko am nga laa wax mu ne ko am naa lu ma wax kay mu ne ko waxal mu ne ko man may naa yàlla benn yoon yow mooy nga yàlla ñetti yoon yow buuru jullit yi yàlla na ne bu leen raju aw rey jullit yi yaa ngi dem di raju yàlla na ne booy dugg ci kër jaaral ci buntu ba yow ci tapaab bi nga jaara yàlla na ne bul dugg ci kër kenn te laa juloon ndigal yow dugg nga jënd ndigal man ni ta kese laa yow yaay buuru jullit yi mooy nga yàlla ñetti yoon ma ko ma yàlla benn yoon Omar door boppam di daw di rëy waaw naa yàlla na yàlla baal moo ko Omar jëm waaw suñu ma baal tey way Omar ku nekk ku nekk la raw ku nekk la fa xam-xam way Omar way Omar daw ko noonu rek day faaree kum jël am tànn kuréel bu ngeen xarafal lool tamit ñu xaaral waaye yi ci guddi gi waaw ak waaw ak otel yi ku nekk sañ na faa dugg rek tey de te wala wala wala yàlla mu daal maa tudd na la da ngeen tayal ko au moins au moins sax mu naan la ko de yàlla xam na ni ngeen ñu nëbb loolu laa mooy dugg ci néegi dëkkuwaay yi ak la ngeen di sañal de mooy guddi gi de kooku ko fa dugg <coughs> dina feeñ ci bët yéen de yàlla na ne yéen jullit ñi na ngeen xam seeni bët ci loo xam ne seet nan ka dama bu ko seet de seet yi bu jëkk nag kooku jégal nañ ko ndax kooku tayiloo ko yoonu ñaareel ak ñetteel waaw kooku lañ aay de waaye ak soo tañ wattu problème ay pay seen nañ wattu seeni pay wala lu dagalu soo bëggee wattu sa pay ngay wattu sa bët ndax mooy waaw mooy jiitu waaw soo booyee sa bët na neexee mu indi la xalaat yu bon xalaat yooyu balaa ñu njëkk rek def loolu yàlla tere rek zalika loolu aska moo gën a sell la law ñeex leen de dina la an xeex la xabirun ay xam la mu si maa soxna jëf dinañu njëkkale boo demee sa bët yàlla feexal sa xol ak leer de boo booyalee sa bët nag mu teg la sa xel indi lay xalaat xalaat yooyu balaa ñu jëkki faw yóbbu la ci loo xam ne neexul yàlla de moo tax de soo bëggee xelu waaw dama sa bët ci loo xam ne seet <clears throat> ko warul de kul waxal bil mu'minaati ñeel way gëm ñi jigéen yaxdu nañu damm ñoom ñu nag seen naa seen de ñu waxee góor ñi damm seen i bët bañ a xool jigéen ña noonu lañ waxee jigéen ñi itam nañ damm seen i bët buñ xool góor ñi ñoom itam de waaye fas na tañ wattu foro jow naare fay seen ñoom it nañ wattu seen i fay de te ñoom it buñ bëggee wattu seen i fay rek dañuy damm seen i bët de waaye ku boyal sa bët rek mu dugal la ci lu la neexul de wala it dina buñ sañal ñoom jigéen ñi <clears throat> dina daw ne saar feen jigéen bu feeñal ay taaram de loolu rek lañ bëgg nag ila ma saaran dara la na mi naa moom lu mooy la xam ne feeñ na mooy xar kanam de yaara seen kii rek loolu moom dagal na góor gis ko ci jigéen moo tax de lu xar kanam de yaara seen kii jigéen araam na ci moom mu feeñal ko de wal yadribna nañu dox ñoom jigéen ñi wal yadribna nañu def bi xumuriina ci muuraay seen ala jiyóbiina ci kaw gi baati mbubb seen jigéen su falee ak yéen arab yooyu yi nag di toog yi baati mbubb seen jigéen su solee mbubb ba noppi na wut muuraay muure ko boppam ak dox gi nga xam ne mooy génn ca baatam mbubb ba de ndax daganut baatam feeñ daganut dënnam feeñ rawatina ndoddam tax na be ku solee mbubb ba noppi na ci teg muuraay de wala yëpp dina bu ñu feeñal dina taw na taar seen jigéen bu mu feeñal taaram daganut dara feeñ ci moom lu xar kanamam ak yaari cerkam illaa boole dina nar a ñeel ay jëkkateen yaramam sañu koo feeñalal lu mooy jëkkatam kooku moom sañ naa gis lu mooy seen sañ naa gis mboolem yaramu jigéen xataa ma awa bàyyi na itee bàyyi seen jigéen su fekkee ni la toogat kon sutural sutural yaram jigéen ko de awa bàyyi boo la dina ca bàyyi jëkkëteel su fekkee ni jigéen gorom la toogal ci jub jëkkëtam booy mën naa feeñal yaramam le aw ab naa yi na ca doom seeni góor jigéen mu fekkee ay doomam rek la nekk ci néegam booy itam suturaal yaramam waru ko aw ab naa yi boo la ci ne ca doom yu góor yi ay jëkkëteel wala gone yu góor yoo xam ne sa jëkkëtaleen jub ñooñu itam ñoo sa yaram ci seen kanam de aw yëf waa nii na ca mbokk seen wala sa càmmiñ aw ban yëf waa na ca doom aw ban nga xawaati na ca doomi góor yi ay mbokk jigéen de aw i saa yi jigéen naka ñoom wala jigéen nekk ci na ko ay maanaam nañ la jox seen de wala jigéen nekk ci de ñooñu nga xam ne ah man tamit na ku ci di jëkkër jigéen sañ naa sañal ci moom yaramam lépp lu may diggante jumbax ba ak góob ya diggante jumbax ba góob yi nag bi lee sa yaa ah, man nga nekk pax war nga ko suturaal te moom sañ la ko sañaloon lépp xataa awra ay taaliyeena ci ca way topp ña ñam ay réew li ngir bëtt ñu lu mu waroon a aajo ci jigéen rek wala waaw góor ñu wàññi ko ñi nga xam ne dañuy topp ndefi ci ñam rek lu ñu lekk moom lañu soxla waaye amuñ soxla ci jigéen de ñi ci góor gu di jóga awee ci li ci ca ay gone la dina ñaane lam yefaro yédu ñu ala awra ñu daay ñu awra jigéen de wala ne jigéen tëggut xamagut bànneexab jigéen kooku itam jigéen feeñal ci moom yaramam lu may diggante ci ndox ba ak xob ya de wala dina bu ñu dox ñoom jigéen ñi jaar bi na ci tànk seen lii wala man dina xamee maa yokk yoon la danañu nëbb ko min dina dina ci taar seen de seen takkaay yi nga ne dañ koy takkoo takkaay yi dañ ko war a nëbb ni ñu a nëbb seen yaram te suñ ko nëbbee ba kenn gisu ko itam war ñoo dox bu mu yëngatu bëggoon nga di ko dégg de waaye jigéen di romb góor ñi di yëngal tànkam ay lamam di def calañ calañ waaye wala ca xam waaye wa tuubu tuub leen ila jëm ci yàlla jami'an rek ngeen leen moom dina yéen way gëm ñi de waaw waaw daal mooy yéen ñëpp tuub leen inna lillahi wa rasul taala kum boo leen tuub yow ngeen taxe rek ngeen tuubee bon ngeen taxe rek ndax yàlla dana nangu tuub waan ci woo denc leen la yaama ay surga min kum min kum ci yéen su fekkee ni say jigéen dafa surga soo bëggee jabar sañ ko takk rek surga mooy jigéen joo xam ne amul jëkkër nekkul ci xedda moo xam jeeg la moo xam jànq waaw soo ne bëgg nga jabar jigéen joo ne wéet na ci jëkkër wéet ci xedda soo ko ne bàyyi kum ci jaam seen ba muy jaam waaw way naa yi kum ak jëwee seen bu sax boo xawee ne bëgg ko jabar booy ba takk ko jabar de ñàkkoon ngam nekk nañ ñoom gore bu xaraa di way ñàkk yóbbu ñu mu laaw dana dana xamal leen yàlla lim fam bi jëy wa de boo xamee ne tey ñàkk nga itam soo bëggee jabar takkal rek bul ne ndax waaw boo takkee jabar yàlla mën na laa doole loo de wallaahu yàlla waate woon aji yàlla mu ngëneelam alimun aji xam na muy mbindeefam de yàlla ku yàlla ngëneel te am na ay jaamam de sidina Hasan nit dafa ñëw masa ñëw ci moom tawat ne ko man dama ñàkk baaw ma dara mu ne ko jabar mu ne man aw ma dara mu ne ko mu ne ko bëleel ba am aw fas muur mu ne ko wutal ak pant muur ak pant rek wërsëgam daal di sotteeku rek waaw ñu laaj ci dina asan mu ne ci laa ji la jële rek ndax yàlla na ne su fekkee na nga takk jabar su fekkee ne amuloo yàlla dana la jox joxe woon wala te itam yàlla moo gaddu wërsëgi jaam yëpp soo xamee ne am nga jabar waaw am ab tur nga am aw ñoom ñëpp yàlla gaddu seen wërsëg te seen wërsëg ci yow la koy jaarale bon fokk nga am dara loo leen rek. damaa ñàkk mu ne ko takkal jabar mu takk jabar xamul dara mu ko fase ko mu fase ko de mu ko mu ne lépp ci alquran la ko jëlee alquran dafa wax ne na ngeen denc su ngeen ñàkkee yàlla dina leen doy loo mu ne laa yooyu laa ko jëkk nag loo balaa yàlla jiw tak moom damaa yóbbu ko ci laa yi xorokaay yoon laa ko la min saati de ba mu takkee amul dara ba mu fase am na dara de ko ci daal ñu koy wala yàlla saa fi fii na fegu àll si na ñaaña daa yi ji dana amuñu ni kaan ak ak ay yom yomul laa ba ba doylu loo leen yàlla de góor goo xam nag ne amul menn taxam mu mën def ba am na fekk teel de bum bum def bum tax mu ne man mënuma am jabar damay def laaraam bu ko def de wala si la ñu xayma na dinañu sakku ak ci taal ak jotoro ñu ma amal ak la moom na ko ay maanaam ku ma ay ndaje yor seen de parce que boobu jotoo leen ak ñoom dinaa leen si ñoom xam ngeen si ñoom xaaral kóllëre la ñu war a bëgg a jot sama defal ak moom la fekkee ni boo ñëwee ne am na kóllëre ci liñ ko sant dana ko jéem a joxe daan mu faggaloo da na nga jotoon moom de te gën jotoo nag mooy ne te jotoo naa yow ci ñaari jox junne soo leen joxe ne nangu naa ba su joxe ñaari junne rek kon nekk na gore de waaye boobu jox iman laay jaaral yàlla ci jullit bi jaaral yàlla gi rek da ci jaaga jox na mu leen de jaaral jooju muy jote boppam alal yàlla la dëgg-dëgg wa nag jëdd ko moom jaam bi ci alal yàlla gi de su sab jaam yooyu ne la ma jotoo yow nga ne ko jox ma ñaari junne waaw sama ko joxee góor la weer mu jox la junne waaw bu jox bu lay jox junne wàññi ko ci dara de jëdd ko ñëwalam de wala tukrihu fatayaatikum alal jotaay kooku lu ko waxal wàcc na ci Abdoulaye mu bay mu sàlloon naa fekk bu rëy yi dafa amoon waaye ba nay jaam yu rafet bu xëyee rek ne leen dem leen ci lu ngeen te garaw indil ma ñu duggee indi muy muy de am jëgëram boo xam nag ne dana ma waaw ma njar la de jëgër ba bañ waaw mu forcé ko rek mu ñëw ci a te man bëgguma njaaloo pour ne wala tukkudoo bu leen mënante de ci leer loo moom moom sañ la ko mënant ci neneen yàlla de ndaxte mbindeef amul su la koo mooy yàlla topp ko warul la de topp wajjul war na waaye bu la mooy loo yàlla sañ loo ko topp war na jaam waaye su la mooy loo yàlla waaye sañ loo ko topp war na jigéen waaye su la mooy loo yàlla topp nga nga war ko def rek mbindeef amul moom ñëpp moo gën a ay ci ku lu la ku la sa kilifa lépp lu la digal rek war nga ko def waaye su la mooy loo yàlla nag bañal dina aral na lem na mën nañu taatu noonu sew su fekkee jëlee bi dafa bëgg a sew sang bi bu mu ko nopp dina na na njaaloo de foofu amul na foom ta sebu sax waaye sabab bi nu soog ji mooy kii dafa bëggoon a sangam waaw nag ko ci na na sa taxoo ngi na ngeen sàttu daf mënante ga aradal xayaat yi aji gaari dundu war du njaaloo ay jegende di mënante say jaam ñu di la jaarool nga di ca fagoo alal ju bari waaw loolu bu leen ko defee wala ñu ko réewul na ku mënante na mu leen fay na laa naka yàlla min baa di karaay na ca gannaaw mënante seen xafuru aji baal la mu ñaa leen rayi mun aji la mu leen de su fekkee yow kilifa gi nga mënante nga ko na ko moom nanu te comme duñ ci ayaat ñu kaa seen bay naat di yàlla wàccal na leen laay waxtaan leeral na leen waaw seen atte wa masalan ay solo li aji yemule indi na leen itam solo soo xam ne kéem taan la mooy waaw solo si ña nga ay solo de mais yow dinañ ñaañoo la wéyoo la ñu doon xam ne kum seen njëkk de ñu ngi doog xeeti xabaar yi nga ne daal wéy bu njëkk de naka xabar Yuusufa ci ñoon nañ ko njaaloo te xam la ak Mariam ne ku ca dañ la ay sa tey naka noonu la de wa maa sa tan taligu waa dañu fakk na ñaa way ragal yàlla de waat na leen itam ci téere ñu mooy bu leen leen bu taxawal itam ba nga xam ne yoon waral na ko wax na itam ne lu terewoon ba ngeen déggee lu bon li ñu wax ci Aysata da ngeen xam ne yéen lu bon loolu du ngeen ko ngeen xam ne Aysata du ko lu terewoon ba ngeen ko déggee ngeen wax ne ñu ne loolu wax loolu lam yu mu nekk war naa waaw toolab fay dee loo xam ne lam yam du ko laal mu laal ne lu terewoon ngeen boole ca xabaar yi Aysata jabar Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Allah yàlla nuuru samaawaati mooy aji leeral asamaani juróom yaar wala les ni juróom yaar yàlla moo leeral asamaani juróom yaar ak suñu yaar ci jant bi ak weer wi ak biddiw yi de wala laahu yàlla nuuru samaawaati mooy leeral asamaani juróom yaar wala les ni juróom yaar de yàllaay leeral asamaan ak suuf leer mooy xam lu am rek mën nañ koy gis lëndëm dëgg-dëgg moo di ñàkk lu ñàkk kenn mënu koy gis duñ mën na neexi bët ba lu ñàkk asamaan ak suuf nag seen leer ñu gisee nag xam li ngi jóge ci yàlla leer ñeneen ci xaaj leer boo xam ne dafay wane say gis li ci leer ak bët moom dafa dafa wan ba na fi lu feeñ te di ko gis ak leer boo xam ne dafay wane te du gis leer ak lamp ak sondeer ak jant bi sax leeralal nañ la yéen ba nga di ko te moom leer gi moom du ko ak leer ak baatin boo xam ne fay leeral yëf yi te di ko mooy leer ak xel kooku daf lay wan lu nëbbu ba nga di ko ci sa ak leer boo xam nag ne fay jëlee ak ñàkk jëme ko ci xam kooku mooy leeral yàlla ga moom dafa moom bu bëggee leeral lépp ba koy jëlee ci ñàkk indi ko ci xam leer yëpp yàlla la bu daal di leer leer gën a gën a jaafaal masalu noor yi melaw leeral yàlla ci xolab ku gëm yàlla tamit kaatin naka palanteer bu fëlut la di haa ñu rek ñoom mis baawam lam leeral yàlla ci xolab jullit li ngi mel ni palanteer boobu ñu tabax te fën nga ne su fëloon leer ga daf jaar génn jënd ci ba mën a wàññi leer lamp ba waaye bu fëlut nag loolooy boole leer ga yëpp nekk jënd ci ba lamp buñ teg palanteer bu fëlut amit baaw lamp ba ci boppam ci jaaree dina ak nekk la ci weer lamp ba itam nekk weer fa butel ci jaaree su weeroo ka am naa daanaka mu toog ko bu di di diw la tur yi mu nga xam ne tey lamp ba ci boppam tey mel ni biddiw buy leeral noonu la yàlla misaale leer ak leeram ci xolab jullit te nëb jullit bi moom lañ lelee nit kaat bi salanteer bu fël bi gëm yàlla bi mooy lamp bi weer wi mooy xolab jullit bi yoo xam ne dana taal lamp boobu sa jërë te ñu saytu fi garab mu baaraka ci ñu barkeel de lamp boobu day fay di sayta sayta si saytoor saytoor ak si saytoor ak sax si gerte gi loolu nii yéen ñii fayag tànku daal wala xam ne yaa ngi leen fayag sow daal garab goo xam ne dëkku tànku dëkku sow naaj bu dëkkee tànku rek tàngaay ba man dana ko lor dëkkee sow sedd bi dana ko lor mooy garabu saytoor bu xamee saytoor soosu def ko ci. lamp bi nga xam ne ci butéel la bàyyi ko ba noppi taal ko def ko ci palanteer bu bël leer ga daal di boole ñu ñëw ba daal leer nañu bi ñuy dem yàlla indi na lamp ak gëm ah day doon bi mooy waadi alquran yi nga xam ne ñu ko sotti ci dënnam bàyyi ko penku bàyyi ko taw taw ci yàlla nga bàyyi ko su ko defee rek buñ ko taalee mu daal di leeral waaw jullit ba ay cëram daal di jëm ci topp yàlla de ñu jëm jëf yi yaakaar na jege say ba sa tam say diw di leeral wala lam tam sa suuf yooyu laal ko sax naa ko wala soo xamee ne waa ji wàcc na ci xolam jullit bi xol ba dafay daal di leer ba mu ne ma ngay jëf jëf yi ñu lay jëfagu tax jëfee nag nooru leer laa laa noorin ci kaw leer fekkee dem na bay jëf nag waaw mooy leer ci kaw leer ma ngay jëf jëf jëf jëf jiw jëf jiw jëli bàyyi ko ca xol ba xol ba nga xam ne gëm yàlla gaale ca gëm yàlla nga xam ne waaw wayu gi ñu koy tëbb muy leer ci kaw leer de yaa ngi laal dana jubal yàlla ñoor yi leeram nañu saa ku mu soor boobu taay la lool wala masalu noor yi kam leeram nga tamit kaatin naka palanteer bu bëri la googu leer ak yàlla googu mi ngi mooy leer ak ak yonent wàcc ci dënnab yonent bi miskaat ci moomu misaal bi mooy nubuwatu bi miskaat bi mooy dënnab yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijaajatu bi mooy xolab yonent bi sallallahu alayhi wa si saytoon mooy woyu gi nga xam ne may wàcc dara ko ci yàlla li wàcc ci xolab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wayu ji dëkkut teen ku dëkkut taw xana ci yàlla la jóge bu wayu googu wàccee ci di jaajëf li nga xam ne mooy xolab yonent bi mu nekk ci miskaat li nga xam ne mooy dënn yonent bi ci leer gi di jëmmi nubuwatu bi leer ga dafay xaw a tey dafa dafay xaw a leer di leen jëfal bu tax de mooy leer ci kaw leer de di la asura ñu bari rek ñoo ci leer amay sa su so bobu tawila nga wala fasalun wali misaalam leeram mooy xam yàlla bu bàyyi ko jëf yàlla ba nga ne mooy asaliya bi ci newoon ba fi dara newul leer googu ka miskaat na ka miskaat la miskaat mooy mboolem alam bi bu leer di bàyyi ko jëf yàlla ba dal ci miskaat bi nga xam ne mooy mboolem alam alam bi fi am misbaaxul misbaax bi mooy jaam bi soobu jëm ci teew ba nga xam yàlla misbaax bi mu ngi weer weer wi mooy sikkar si nga xam ne moom lay sikkar pour bëgg a jokkal boromam dafay mel ni biddiw bu leer ñu di ko xaar nag di sayte si garab buñ barkeel mooy téer yàlla ba saytoon su bàyyeekuwul penku bàyyeekuwul sow amul barab bu leer googu bàyyeekoo xam yàlla xolam di dafay xaw a leer sax balaa ko safara laal ba muy sikkal julli jotee boromam xamul sax boromam mi ngi ci leer su xamee nag ne jeex na ci boromam nag muy leer ci kaw leer dara leer du fa nag lu may leer daa doon ba leer noonu ci leer may sax suñu toog waaye nag bu laaroo dana def yàlla lam saara léegi dinaa fi ñeen ñu dem am xalam de wallaahi wala alimuna ji xam la mu di ku di fee ci lépp lépp lu nekk yàlla xam na ko de da def ay léeb sax man na xam na ko ñi tuddee yàlla nag di buloo di ci yéeg xadina laaw yooyu digle na yàlla am turbaam yëkkateef leen de ñi tuddee yàlla nag di néew ya nga xam ne yàlla digle na nañ nañ leen yëkkati de mooy jaqeer yëkkati ñeegi jàq ñeeg sirika yi ne ñu yëkkati ko his tanoo maana ñu yëkkati ko yëkkati gis yëkkati ko his yëkkati maana yëkkati gis mooy ñu tabax ko tabax bu kawe boo xam ne benn tabax bu ko kawe ci tabax bu dëkk ba nekk su ko defee rek yonent sallallahu alayhi wasallam suñ ko tabaxee tabax bu boo xam ne man la xam te ne ñu def yàlla ñu di ko magal itam ci di ko di ko soxla lépp lu yële wutal jàppale di ci ay laabukaay safara ak ay atte ak ci xuloo ak waxtaan àddina ak ñu gën a jàpp ñooñu nga xam ne ak bocc jaasi yooyu nga xam ne loolu ci ñu def yàlla yëpp nañ ko sori nañ ko sori ñu def yàlla ba dem ba jege rek moo tax. ndax bu duggee ci jàkka rek daa pare mu génn yéen loolu ko naka noonu safala kenn waru ko dugal ci jàkka naka noonu waxtaanee àddina kenn waru ko defee ci jàkka jamono bëggee waxtaan nañ dem leen fépp penc ma buñ fa bocc jaasi su barab bocc jaasi barab toroxlu yàlla rek la buñ fa taxawal ay jëten wuru julli sax buy taxawal jëten nag yéen jëf ci buñ ko defee ci jàkka ja rek loolu mooy màggal ne gab yàlla booy sore ko tuddee faa ci moom it moo turam de sa biiru dana julli dara ñeel yàlla faa ci néeg yooyu sur ko duy ci léeg wala saalen góor bi jaalun aw góor aw góor yoo xam ne daa tudd soxlaalu leen di jaar di jaage laa di tudd rek ñi ngay ku leen aw góor ñoo xam ne jaay jëndu leen soxlaalu wala tudd rek maanaam danañ jaay ki jëndu naam waaye boo ko tudd yàlla jotee rek ñu dellu ci seen borom tudd yàlla de way xaame salaati ak taxawal bi way kaay sakkaate joxe asaka rek yaxaafoona danañ man def te sa xale bu bëgg dana yëngatu fii ci ma kuréelu xaliba baaraw dëgg yëpp lu tax ñuy jaay ak jëndu te boo xamee ne tudd yàlla jot na ñu dem tudd yàlla du jotee ñu dem julli joxe asaka waaye ñu joxe asaka ragal nañu def loolu xam nañ ca la yàlla ca la yàlla fi nga jaam nga xam nañ ca la ku nekk dina ci ba xolam yëngatu de jaarul laatu bi ci jaaratu wala bayanaan ci këri laa tab yàlla ngoo wala ñi nga xam ne jaay ak jëndu du tax mukk ñu fàtte seen borom de yonent na ne bu pencam yàlla ba yàlla fa mi jaam yépp mu ne yéen jaam yi yàgg ngeen a wax man man noppi booba tey yéen a ngi wax man ma noppi noppi leen tey man ma wax tey man rek maa man yàlla tëral leen naa sama askan ngeen tëral seen askan maa ne inna akramakum indallaahi atqaakum ku gën a ragal yàlla rek moo gën a tedd fa yàlla ngeen bañ naa jiw doomi jiw jiw doomi jiw jiw ci askan sangam la la bokk day mbooloo mi xam kuy garmi de day mbooloo mi xam dëgg bu tedd de kuy wax nag noppi ana góor ñi nga xam ne jaay jëndu daaw leen soxlaal woy si yàlla mbooloo mu ne gaaw leen demal jana day mbooloo xam kuy garmi ci de day mbooloo mi xam ku tedd de su demee nii naata ma ko may laa yaakaatum ngeen bañ ma yëkkati ngeen yëkkati sa seen askan tëral man sama askan tey ma suufee seen askan yi ngeen doon yëkkati yëpp. jëkk ci man sama askan man yàlla de ana góor ñi ne sax sa ji moom maa ma bàyyee dama rabbu mu kàppal ma sama mu ma saxana mu ñu ko ña daa def ana ñu mbooloo mu ne dem leen aljana tey mbooloo ku tedd de ana rijaalun sadaqu maa ahadullah alayhi mbooloo jóg mu ne tey mbooloo ma ku tedd de ana ñu nga xam ne dañu ne yëkkëroon laa qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junuubihim ñi nga xam ne buñ taxawee di tudd yàlla buñ jëkkee di tudd yàlla buñ tëddee di tudd yàlla dañu borom xam ku tedd ba pare daañu am njëriñ yéen jéem laaw ngir na fayal yàlla asana maa ngi doon gën ca rafet la ñuy jëfande waaye du taw tam dal ngeen ñun fan yii jéeyoon de wala wala. wala dina waaye ñaañu kafaroo rek nañu xeesal nag moom amaaru ay jëfeen dafa dund naka jëndoon la di xeex ci pàcc yàq boo dana jot ko kamaanu aji mar maa ngi ndox. ak xale ba jaaw ba dem di kanam ko demee mu ko caayal muy dara de na seen jëf yi jëf yëpp defe na dara la bu pencam yàlla dara la jëf fekk ñu ngi mel ni jënoo kuy dox ci jënoo tamar sooy dox ci xarat bëccëg boo seen sa bët fu sore ngay seen muy man mali mel ni ndax mu ndax mu taa soo maree seen loolu nag seen loxo nga suma faagee naan soo faagee doo gis dara loolu mooy jënoo defar itam seen sodax yeeg dem ba bokkee seen yi ñu doon def yëpp keneen ndax topp yàlla lañ daan jaamu yoon ndax jaamu yàlla sax tam mooy gëm yàlla balaa ngaa yàlla jaamu yàlla ngay jëf gëm yàlla ba na soo gëm yàlla nag yàlla nga jaamu yàlla soo jaamu yàlla jaamu ko yàlla dina ko nangu waaye fee jaamu gëmul yàlla lépp lu def ci lu baax muy di jaamu yàlla itam gëm wax rek la boo jël sam rek laa yàlla nga fa moom foo faaw tan matalal ko Isa ba fayam de wala aywa Isa bi jaal bi Isa la mu de aw sa lu maa fi ñu koy jëfee yëfër yi nga koy lëndëm la Isa la am jëfee yëfër yàlla misaal na ko ni ñu ne ni jëndoo yéen ñëpp xam ngeen jëndoo soo ko xayma sax ba ca ñëw seen li man maa leen ñu def soo ko aasee loolu du dara ci lool jëfee yëfër noonu lay nekk seen yàlla wala boobu ñu ne nii ñu ne ay lëndëm yu bari ñu ci dee. ci biir mbiraay yu xóot su ñu ci géej gu xóot ci la dama jubbi ndax faaw dana muur ko moom gën diir aw diis tamit ca kaw géej ga ñu ndox yaa dina kala ca kaw diis ba moom gën diis ñaareel diis ba yeneen diis tamit ca ñu ndox yaa dina kala ca kaw diis ñaareel faaw ñu mbir ñu roo ca kaw faaw diis roo ca kaw ñu tamu ca kaw mbaa sunu maatum bi day ay lëndam la baax baax la ne dem ndox baal na ne dem di kaw leen def lëndëm ci kaw lëndëm ci pot poteau géej gi dara ne lëndëm pot géej gi aw duus caw ci kawam duus waaye duus caw ca duus ñaareel waaye dama aw suñu fàgg aw suñu caw ca daa xëy na dem jëlee na mu yàlla dafa la xam yàlla itti mu ko def lëndëm googu sa la xool ba pare sax soo ko tàngee bu la xool ba ko gisee ñu ko fekk lëndëm la noonu la jënd yoo xam ne nag jënd yàlla xool di gis di gis dara xamal na la yàlla ko deful laa yàlla loolu ñu ngi ko mënoon leer sama loolu yëpp ñu ngi ko mënoon leer de képp koo xam ne yàlla joxu la leer ba nga jub doo am leer mu tëdd te yàlla jubal ko ay jub yàlla ñu yàlla jubal te yàlla jubalul nag kenn du ko tax a jub de alam tara ndax xam la am na laa naka yàlla di ko dugg sama papa loolu ñu ngi ko mën si sama waati ñu ne ci asamaan bi doon yàlla wala ci ñu doon yàlla xam la ne mboolem ñu ne ci kaw yëpp dañuy xabaar yàlla di dee bëccëg waxtaan wa ak janaaw yi janaaw yi lañu ñu naaw di dëgg asamaan ak suuf dañuy sabbal seen borom daa faatu ñu ñu way talal di mbagg seen boo gisee ñu naaw talal seen mbagg talal ko ñu talal mbagg yi sabbal yàlla la ci ñoom kullum képp xanaa li ma xam na yàlla salaatoo di leen wasa yoo sabbalam de mboolem di leen yëpp ku nekk sa xeetu sabbal wala sabbal yéen ñëpp yéen a mën nga dégg sabbal yi gannaaw ak seen julli waaye man yàlla xam naa seen julli xam naa seen sabbal de wala yàlla alimun aja xam nangu bi ma yaafaroon dara dara ñu def rek wali laa ji nekk la ñaari yàlla am na ku la asamaan juróom-ñaar wala rek suñu juróom-ñaar yàlla moom asamaan juróom-ñaar ak suñu juróom-ñaar moom moom daal di taw moom moom bët sax moom moom saxal gàncax rek. ñu nekk ci seen waay te ngeen mën a leen ci teewale yàlla itam mën ngeen a muus rek ngeen dellu ci seen borom rek alam tara ndax gisul la anam laa yaakaar yàlla ci ci kanam maa nga taxawal ñu ana gisoo yàlla di màgg aw niir mbirum la seen ñuy watu di tax ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk mooy wàllu bu tax boole bay na wàllu gënteem nga gis waa niir ne xale waa niir ne xale ñu raam di dajaloo waa nga xam ne ñoom ñëpp nekk nañ jàmm dobi nekk benn xiin may na loo tax mu def baru kaaman mu nii nii mu nekk di xiin woo xam ne dëkk na waa ndox ba yëpp fasaraa gis nga alwat xataw ba nga joolu ma gis ak taw ba di wàcc rek wëñ na seen gàmm wasal dina sama ay dëgg yàlla damaa nuyu jiwaay ñu bëri saa yi nekk rek ñu bëri di ñëw da nga gis mu taw ñu ñëw de wala dañu dëndu ñu bëri di dañu dëndu de da nga gis waaw man mu ñëw ah ci wàcc dañu dëndu de dañu si ñu am jot di ñoom ñu dara ko mu soxla ba ko soxla mu wàcc man dañu ko soxla ñoom matal yow waaye su ko dana mu soxla ko am na dara ko mu soxla ba neexee mu wattu la loolu dana bëri yàlla ni man ngay ñuy di wàcce taw muy bàyyi ko di réew di sotti di saxal gàncax bu ko neexee mu wàccee ba ñu manu wàcc ci jaam ba alal ko benn yoon bu ko neexee lu manu yi tas tas mu sàmm jaamam te dara du ko ca laal xam ngeen ne ci def loolu kan dafa wér dafa mooy ñu di ko jaamu de dana almaan laa jël ko tax a gëm mu ne ndax yonent dafa doon ingénieur ne déedéet mu ne ñii ci yàlla rek la bàyyi ko bu fekkee ci ko wax nga ingénieur yaakaar dana jege sama baax yi leeral nga la xam nga dafa bëgg dana di la taal ci bët da nga gis moom nara da ngay wax ni bëgg a fëkk say bët xam nga dina dana soppi yàlla leeral guddi wala naaraat bët ci guddi réew guddi ngay dem dëkk ngay dem waaw ñu wax sax taw ba soxlaawu ko dina fi daal di sa gaal gi naka la jugoon la soppi leer ba sama tegtal lii la teel ña waroon di si xol de ñi nga xam ne am nañ di si xol xam nañ ci mën a mën nga taw muy taw te réew mi ngay soppi guddi waa guddi gi fan war a yem bu jotee mu daal di fa yem bëccëg fan war a tàmbalee mu tàmbalee fa ci wàllu soxlaal yàlla wala guddeeg bëccëg ci mu doon doxaloo xam ngeen loolu du ko def kenn la te wér na te kooku rek a xëyal jaamu de loolu moom kenn du ko fa jëmul wala mu kula daa fa am yi fa te yàlla bi leen dund bi ne nii mboolem dundal yëpp su ci leen ci toqantal man yi la bàyyi ko. fa minhum ajinaa kala ji ñeme feeram man yam ci mu dox ala daf ni ci diisam am na ay bindal yu yàlla bind fàttali leen ay tànk fan ngeen dox ci ci jaar ngeen yental ci wa minhum ay naka la ñoom man yam ci mu dox ala leen ci ñaari tànk mu fàtt li ngeen yoo xam ne ñaari tànk ay naka la ñoom mu dox ala arba'i ci ñoom tànk mu sàkk yoo xam ne ñoom tànk la ñuy doxe ci ci bari ñooy jëm kër yi kooku laa dina jël yàlla may taw lu soo xam nga ne yàlla kooku lu ko xam mu def ko rek dina laa naka yàlla ak dina yaatu na ma laa ko nekk ci la tëral rek duñ kaa def di la wan bind bind bind mu jëli ak wuute gi wuute ñi mu bind leen ñu dox seen jiit ñu ci jaan ñi mu bind leen ñu dox ñaari tànk rek ñu ci nit ñi ak janaaw yi ñi mu bind leen ñu dox ñaari tànk rek naka bàyyi ma ñu ngi tax ñaan ci tànk rek yàlla na ko doon mu bind daan na kattan ci lu nekk loolu taayoo lool wallaahi yàlla xalaatu ñoom su la daa bëgg ñu def ay ñu def ñun maa ngi ñu def ba xam nañu loolu ñu may nekk rek ñoom ñoom ci kanam mu dox ala ba ni ni bànneex ba kanam rek am na jiwu yooyu yoo xam ne seen bànneex bi dëkk tey rek mooy seen soxla ñun la jëlee yàlla dara xanaa léegi bu ñu fexe seen ji dëkk leen très bas loolu ñu may nekk rek ñoom. man yàgg nii su daan baax ala ji lay ñaari tànk am na ñu doxal ñaari tànk mooy toppatoo yi bànneex yi saa amee ne dara di tënk leen ñu ma gis koo xam ne di tëb rek mooy bànneexam ak koo xam ne tëb rek mooy mooy soxlaam ne ñu ma gis nekk rek ñoom mën nañu ci tëb rek mu dox ala ba ñu ci dem am na ñoo xam ne seen ji fekk leen di tëb kon ñu ma gis nekk rek ñoom mën nañu ci tëb rek mu dox ala ji lay bànneexam fayam de am na koo xam ne bànneex ak li ci diggante ñaari tànkam rek waaw mooy liggéeyam li ci payam yóbbu bu mu seqi payam la tàmbu see mu seqi ko de du liggéeyal yàlla dara te woowu meloo mooy meloo sax yëpp ci jëm ci bànneexam waaw pay bu doon borom ñaan tànk parce que mu taxawee ñaar wa minhum ay nekk rek ñoom ma ñoom ci àlaa riñ lay am na ci ñoo xam na ne dara ja rek mooy seen soxla jaadina boo daa ba borom ñaari tànk waa nit ñi ñu rëylu waa nit ñi daraja rek mooy buureef rijaale borom daraja yi ñoom foo leen gis ne nga war a borom ñaari tànk yow nag ku laay dana ci yàlla maay saa lu mu soobee suuf googu saa yi laay ji ñañ la rek doomu aadama biñ ne leen ñii ngi topp seen njiit ba fàtte yàlla ñii ngi topp seen këy ba fàtte yàlla ñii waaw di wax ay laa ba di ci daraja waaw ba fàtte yàlla rek ne laa naka yàlla xam ne war yàlla na ma laata di seen dëkk la rek. ñu ngi lay waxal loolu ayaat yi ñu la ayaat mu fay yéen a tudd yooyu gis sama alxuraan de wala ayaat yaa ngi ñëw jiw nañu sax mu tos yaakaar naa ne yow sax mu daal di def sama ji ñu sax waaye après danañu wax mën naa fexe yi amal naa dëgg lu ñu laaj ci yàlla bu dee sa yaay ci yéen yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam waaye xanaa tos nañu yàlla su ma yàlla wala tos dëgg bari na ku leen ñu ci ñoom ñu bàyyi bàyyi ci gannaaw la bu ma walaay def ñu ñu ñu ñu ñu gëm de jël moom ñu ñu gëm de dañu wax ñu ne laa ñu gëm nañu rek waaye fekk naa fexe te mu des way daal di xool dem waaye na leen ñu laay jëm ci yàlla wala soo jëlee ak yeneen tam yaa ko mu gën a mën a te bàyyi mu ngi leen di am am ci la sax ba yokku ko dañuy ci ñoom mën a gën a wér di lañu naa fekk suñu gën a xoolee dana ñaata ñu teew ci yàlla ak yeneen tam dañuy bañ de dem jaata ñu teew waaw naa fekk yi nga xam ne daal ñu ngi yàlla way ñàkkul dem ñàkkul dem nekk rek donc ñu yàlla alxaqu dëgg yaa ko ñu ci ñu ngi ci yeneen tam mosu ñu ne ñu ngi doy gaaw naa fekk waaw kooku gis ñu la moo tooñ moo tax ñu ne waaye jëm ci yonent bi ñu ne déedéet nañ jëm ci gaal yu mu la sax ndax kooku moom nangu na nga rek ko jar la ñu naat yàlla tey na mu dëgg la bu leen wooyee nag ñu am dëgg ñu daal di ñëw yonent bi nga xam ne ñu yonent bi moom dëgg la yaatu la parce que loolu la xam nekk la ci xol seen maal lu teewal am na saa wala am na ñëpp ci yonent la nekk yonent bi am na xaar na am dara ñu ragal ñu jàng sa laaj mu jàngal yàlla alayhi ñoom war a solo ak yonent lu tax ñu bañ a tëj yonent bi ndax dañoo ragal yàlla jàng wala yonent bi jàng lay señala gaay um ñoom ak baal mën ñama di way balle ina ma kaan naka nekkoon na xaaral ñoom ña di wax ay di wax way dem ña ila do dem xoye xaren ila laa jëm ci yàlla wala soo yeetal leen tam yaa ko mu dina ma te bay am digal leen nga wala bu ñu wax xam naa dégg noonu waa tax naa fàttali rek la leen waroon mooy suñu ñaan nañ nañ dem jaar ci yàlla ko yonent dem ñaan ngoon de wala suñu la gaay ñoom al mu yar ñoom way taxale ñala xam ne nag mën a ñàkkal yàlla ak yonent na ñaata xeere mu ne ca topp na mu la ala wala solo la ko yonentam ya ko tam ragal la ala waaye tax ñu tam ragal ko wala tan ñale jaamu ñu ma tay ñu ma do fa amé tax na ala tan ñu tam ragal ala tax ni ko lépp lu ma mu ragal ko bàyyi lépp lu mu tere mu ragal ko def ñu ñay tax ala jaala xeere ya tam mo dindi dina ci ala jaala na ñu daan dindi ko ena ma tam wala tan digal leen ya xarjuna ñu jëm jëm ci jaabo ñu ñu ba amee jàmm rek am na ñu xat ñu ngi leen di soññ waaw ñu ngi jaar ñu ngi leen wër kon waxal laa tax ñu moom leen gën ah ñu topp maa rafet ñu xam ne ah ñu topp yonent bi maa rafet ñu gën xam moo gën seen gën ñu def su yonent wax dañ leen jar def la wax rek moo gën a noppale ci gën nga xam ne bu dara defee lu may jaar ngeen waaw dañ na bu jëlee dina daanaka yàlla xam ne waaye xam nga mu naan xam nga mu ngi leen defal pour wax a dafa topp yàlla waaye dafa ngeen topp rasul yonent la da ngeen topp yàlla yonent dañ tawaloo dem dem nañu ina ma alay naka war na yonent bi maaxum bi la nga toppee ko mooy jafal waale ko war na leen maaxum bi tu la toppee leen mooy topp ko way jamu dem topp ngeen ko toppee doo ngeen jig ba maa nga rasul yi yéen waa yonent leen baaxum dara jafal al mu ñu bëre aji jidde waxale laa da waa ngeen ñaana am na dem ñu jig bu jigéen waa am la dañ ko saare ak baraka naa fi lee lee faxli fanam wala yàlla ñu wutal leen yàlla ci suuf de yàlla waaw xëy na ñu gëm yàlla ñu suñ gëmee yàlla ñu jëf jëf ji ñëw yàlla na leen sant ci suuf waaw ñu wutu yéefar yi de kama saxlaxa naka mu wutale woon àll bi la ñu naan ma xam ne mooy nekk lañ ca jëkk seen de naka nga xam ne ban Israaël dañ ragale yàlla te yàlla xaral na jàmbaar def yàlla wutal leen fa waaw dinaa ko ñëw wuti rek yàlla yàq seen nguur yéen itam xeet yonent sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ni gëm ngeen yàlla jëf jëf ji ñëw yàlla dana ñu jëlee yéefar yi sant leen ci yéen de

ci ñi gëmee yàlla te jëf-jëf ji ñëw dana fi jëlee xeefar yi samp leen fi ñoom ñu taxawal diine de loolu nag ñun ñu war rek yàlla def luñ jëlee suñuy xeex waaw nga fi ci ñun rek amul taxawal ak wet ñoom Aliou Sall ñu ngi gën a doole. walaay suñu la jaayee ñun ñoom Alphage kon ñoom ñooy jël samp de Saare ñoom defoon nañ li laa ñu santaane yàlla def na la mu waxoon itam ñu moom àddina àtte lépp mu ne gannaaw ba nag. ku wedd teyoore yàlla boobu ñooñu ñoo gën toppale nga ana ñu njëkk a wedd teyoor boobu mooy ñu rey Sidna Usmaan ibn Affaan gannaaw boo xam ne Sidna Umar ubbi na àddina ba kaare àddina nekk ci loxoom lépp di lislaam ak na baa ci jëlee Europe Afrique ak Asie bu ñu baaxee ah gannaaw wàllu la jiitu loolu mooy kaaba yi daw roy mbooloo ñenn ah, ci saa yi ba rey ci maa maa fànn ci ci doon xalifa yoon bi ñu jamono jëlee dañ ko bëggee rey mu yem si ñoom ñu reyee dootu leen daje ci yéen naan mukk te dootu leen xeex jëm raaya mu ci yéen nit ñi ba léegi loolu tëra bi nit ñi waxtu moo taxaw leen salaatu ko tamit joxe zakat na naka mu ne suñ gëmee yàlla xéewal yàlla dana leen jox xilaaf ak saaye naka noonu itam xilaaf ak baatin de suñ yàlla jëf-jëf yi itam yàlla dana leen jox xilaaf ak baatin kooku moom wàll yi ñoo ko jaloo ci kooku la wàll yi xam ne wàll yi danañ am xaatim xaatim loolu yaay li koy doon ci yaay de laa tax ci bu leen jot la dina ñaani ko laa tax ci bana bu jot yow yonent bi de te la suuf Omar delluwaay ga naaru sabaa de wala bii dafa naan na ci lu delluwaay ga dem jaanamaa de yaa ayyuhal ladina amanu ay gan jamaa Qur'an yasta'inkum na diitu leen na ko ay man mooy lay joxe ak ji doo yéen na waaye la la wàccoon gannaaw ga nag laay bi itam wàcc ci sabay njaboot yi de sa jaam yi nga xam ne yaa leen moom nga xam ne saa yoo neexee dugg ci gën a dugg ci diisoo ñooñu itam nañu diisoo ci waxtu yi wala tamit ak ñaañu la yëpp lu ko jotuñu awul mu jël tamit bu ñuy barkeel jëleen ak jaam buy liggéeyal sangam xam ne waxtu bu ko neexee mu dugg ci néegam na jiitoo nag waxtu yi xale yu ndaw yi xam ne itam jiitoo warul leen ñoom itam ñu jiitoo ci yetti waxtu yi salaatu salaatu maraati ñetti yoon ñetti yoon waxtu ñu xam ne salaatu sax yi njëkk xalaat fajar ñu jiitu fajar xale buy dugg ci néeg dañu am itam na jiitoo ko dugg waaye du ko doon ak wax wala ñu tëral ci yàlla mooy mbalaat ba wax dina ko doon wax wala da ngeen tëral ci yàlla mooy mbalaat seen dina sëy rek di njaloor waxtu bi di njaloor ñu ci nelaw ba jëkk kooku goneem bu mu dugg mooy dara diisoo wala bari salaa dina saa yàgg gannaaw bi ñu gëree salaa xawraat yi yetti waxtu yi yetti xawra lañ lakkum ña leen de yi yetti waxtu waxtu yi xawra lañ moo tax de ñoom ñi nga xam ne diisoo waru leen sax ñu diisoo ci ay waxtu rek day daaleekum jël war leen wala leen di jàngal war sere du naan bakkaar daale wala sa gannaaw seen sawaaban bu ñëwee ba aleykum ci yéen ñi dëggee leen balikum ñaan seen ala balikum ñaan de waa yàq xaw yooyu nag ci jiitoo danaa yàq wax yooyu nag waa nga xam ne ñoom dañuy dugg rek pour lëggee leen kooku ñoom ñu la war leen kasaare tam ñu ngi leen di góor ñu bëri laa leen di yàlla ñu leen laa di àtte alxuraan wala yàlla alimul aji xam na mu ak ñu mën a kàlla ñoom ci jotee yow de. wala daal la la ka dem jëlee suñu la saa yu bëri ñu ngi ci yéen nag ak loolu nag yéen wala saa na lu ñu jiitoo rek wala li nga xam ne jiitoo waru ko ci jëriñ jëriñ moom ñu jiitoo ci mboolem waxtu yi sama saa na la jiitoo lool. wala ñu ne ñooñu xam ne mooy nekk lañ jëm ci kër de dafa nekk dem boobu lañ jëlee ñu bëri lu laaw lañ jëlee wala nag ñu ne leen ayaa ci ayaa ko xam wala ayaa laaj ma ci xam na lu ñu jëloon ak ñu mel kay na mu ci jëm jëloon rek. wala ayaa nga way jëkk ñaa wala ci mbërëb dinañu saa yi ci jiitoo yi ñu leen doo xam ne maatam na ba loolu ci mbërëb laa fi ñu xañ laa dina laa fi ñu ni kaa man denc nga xam ne yaakaar si ñoom dëkk wala sax la inondé war leen ginnaaw Bakra am na baax na bu ñu tëral di waaw wane mu laaj leen jigéen mooy mutta jaara yéen naa jub yéen naa mbërëb nga xam ne góor ñi kañ la fañ ko bëri yaakaar du am dëkk kooku moom fañ naa bañ a muurule te bakkaar du ko ca war xaaral mu taar la du ñu ci jigéen bi feeñal taar la bu fekkee ma ngay feeñal taar nag kon tere nañ ko waaye nga tax na sabu seen xaru moo gën law na ñaagaam waaye jigéen lu mage mage ñu ñuru waaw bañ a feeñal yaramam moo gën de wala ara sama waa ji dégg na mu seen wax am na ñu xam na mu jële lay faa waa maa ma xaaral ñu bakkaar wala waa ñu jaaleen wala añu ngar di xaaral ñu bakkaar wala waa mari bu jaaleen wala añu ngar di xaaral ñu bakkaar ci la xam ci biir ñoom rek wàcc na ba nga xam ne saaba yi bokkul ñenn ñenn ñenn mais danga bokkal seen maxa nga nga xam ne danga waaw kenn yéen danga bëgg a danga ci loo xam ne waaw moom seen si waaw ñaata gi fa kenn yéen ko seen maxa si mën naa ci loo xam ne yow mii gisoon na ko ba kenn yéen ko moom mu ci bëgg wala bu ci su bokkaale ko rajo waaw yàlla ne ñoom ñëpp ñu bokk ñoom ñoom daal ñu dugalee bakkaaloo jëre wala ala arjulikum ñu jaagee war ay bokk ñun ñoo ci kum ci ñun yaa ngi doon benn bàkkaar waru baay te mu dugg ci kër doomam fekk fa ñoom lekk ko te tàggu ko de ñoo ci kum ci ñun def doom bi la yéen dina ne am tawam maalu fa ni abinta doom ak xalalam yëpp baay de ko moom inna axallama akala am na akallama akala rajulun min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi tax na de ñu doom bi ci dugg doom bi sax daf ko laay xam baay rek baay fañ naa soxna yi ci xarala ñu doon aw góor ñi awa ay góor ñi jigéen ñi bàyyi seen doom itam sañ naa dugg ci biir bàyyam fekk fa ñam lekk ko te du ko tax te du tàggoo de aw góor ñi ummahatikum ci jigéen ñi lay seen doom yi sañ nañu dugg ci biir biir yaay fekk fa ñam lekk ko te duñ tàggoo seen yaay aw góor ñi ixwaanikum ci jigéen ñi ay mbokk seen ñun sax naa dem ci kër magam fekk fa ñam mu lekk ba te du ko tàmm de aw bu yóote axawaanikum iti jigéen ñi bokk seen i jigéen naka noonu jigéenam aw bu yóote amaanikum iti jigéen ñi ay bay tax seen aw bu yóote amaatikum iti jigéen ñi ay bajjan seen aw bu yóote axwaanikum iti jigéen ñi ay najaay seen aw bu yóote xaalaatikum iti jigéen ñi ay sant seen de te lay baax de waaw aw ma malakum iti la ngeen moom ma faati aw lay kaaliin wala ñun waaw am na ci loo xam ne yow yaa ko moom denc ko keneen saa boo ñëwee fan yàlla ci fa xam ne ko wàcc nekk fa de aw sa bëgg suñ ci kër ci xarit di sañ naa dugg ci kër xaritam sax dafa ñam mu lekk du ko tàggu rek léegi daal de suñu kër waa léegi dina am mbàkkaar am tàggu rek ñu nekk ak keneen ñu ñu leen booloo booloo nekk daa nekk jot dafa am yoon ci juróom ci suuf yàq ñoom daal te bu ñu amee ñam saamuñ suñu mbokk dañuy bañ a lekk daañu dox waaw ak ñoom di wut si mbokkal ñoom si mbokkal ñu bañ a lekk waaw yàlla na les gens la ci ñëw wax nañ ci naan bakkaaram saa bu ngeen lekk ak jamono ñu ngeen doyee booloo awas paatu ni jënd bu ngeen doyee soxna di ko soo amee koo bokk lekk dara na nga ñeent bokk lekk soo amul kenn koo bokk ñoom dara na nga lekk yow kenn dara ñëw jëlee day faa taxaw ci ñoom xaar ngeen bu yoon tamit ngeen te sànni moom la ñu leen xaraa mu ci tuuti bopp seen soo ñu béy ci ñëw dana ñëw de wax leen asalaamaaleykum boo ko fekkee kenn boo seetlu kenn nga ne salaamaaleykum wa rahmatulah saa yi ne soo nuyoo boo dee boo taxawee ñu ne bunta mbokk ne ko asalaamaaleykum yàlla dana wàcc fukki yu juróom-ñeent yëpp ci nuyoo koy jël benn dox kay moo koy jël de su fekkee kenn ku bëri nga ne salaamaaleykum wa rahmatulah saa yi ne kon maa koy waxee nga jëndoo waaw su nuyoo rek dafa yoroon ngir mujj nuyoo ñu ne laaj ci dafa yàlla mu baax a kat mbir mi barkeel asalaamaaleykum nuyoo mu barkeel la ma ko bàyyi ko ci yàlla. yaram ne Moussa Daram lañ daan réew wala ñu ne hayyaaka laa lislaam lislaam nit ñi lañ daan rayante di boobante soo dajee rek man maa mooy di la fexe boobu boo xamee daje daal di ko jege nag daanaka bu saafaraante yow na ne jàmm lay dox te baatu salaam moo gën xayaata laaw xayaata laaw mooy yàlla dundal la yàlla nit mën naa dund te mucc nit naa dund te balaa ngi toftaloo ci kawam waaye baatab la ñaanal nga ci bépp balaa nga dund te mucc baatab moo gën fuuf waaw baatab xayaata salaam yàlla ñu doon wax kooku ñun ñëpp waaw ñu koy a ñàkk yàlla na ñoom ñu ne ñu kenn dootu asalaamaaleykum sabaaru xayr sabaaru xayr asalaamaaleykum moo bëgg a ne te kon ñu wóolu leen alhamdulilah ci bopp def tey yàlla mu wóolu leen ñu daal ci dafay doon baal def lu mu barkeel te saa yu def tam digal bi digal ñu ci doon ñu koy ñu daal rek dara yàlla ñu ñaan rek laa ci daal di sax doon laa ku booy def sax dara def dara rek ñu ne man moom ñu ne ko way gëm ñu ne dina ñaan ñaan gëm nañu dina ci yàlla wala yàlla ak yéen tam fay bakkaaroon dem na kañu way bakkaaroon dem na kañu maa waa na yéen tamit ala dañ ci jëm jàng leen mu yaa ji boole naka ko bëgg jumaa lam yafa boo dem ci ñu waa xalaat saa ji boobu ba tañu jiitoo ko rek ñu gëm yàlla tigi ñooñu nga xam ne suñu nekkee ñoom ci nit moo xam ne ñëpp ko war a fekkee ñu ñu rocceeku dem de balaa ñoo dem dañuy tàmm yéen di laaj leen solo ma dafa jox leen ndigal in na la dina naka ñooñu espace ñu ne ko dinañu gis rek waaye dañu rek ay nit rek ñooy ñooñu ñoom ñoo gën ñu gëm bi laaj yàlla wala suñu yaakaar ñu leen gëm de koo xam ne balaa dem tàmm yéen la suñu kooku gëm yàlla de léegi faram ko jëm ci dinañ jël li baax na sax ñu jëm ci leen ñu ci leen faram ji la ñu woon ci la ñu woon ci la tool ñu ngi ci ñoom wax sax baram na ñu leen laa na laa na yàlla amul ay bay la mu ñu yàlla bay ma yéram dama la dëgg laa fa yoon laa do ni daal ko wàcce ci faara yi ma xamee ne dañ daa yéram ci ni wa di ko wax yaa Muhammad yàlla ne laa fa yoon bu leen def daa do ni wax yéram toog yéram ci yàlla waaye nag bu ñu leen di leen xibaar yi bu ñu la ko waxee ñu ne seen laajal ñu ne de bu leen di wax yooyu te dañu koy wax sa borom maa ko yaa moom ma tey yaa Amadu yéen wax yaa nabi yàlla yaa Rasulullah te yaa naka nooy ak taaxu bi ko rek ak yàlla mu laa xam ne yàlla àll si la ñaane ya te xam ne loolu danañ wax ceeb ñu ko jiyee waaw ñu laa xam ne ñu ngi yooyu dëgg yàlla xam ne ñu nga xam ne duñ nekk ñeneen ci diggante ñoom dañuy wax ceeb dëgg dem bari wax bari ma xaram ala dina ñaan yu xaati ko dinañu génn anam rey ci ndigal yàlla ak am yonentam am ci juróom mu jot leen ci sottum balaa aw yu juróom yi dañu leen xasaam wala ak ñu mu laaj ñu ci jaara xel rek ñu ala dëgg dina ñu laaj rek ak ñu xel na yàlla ma fi sama wax rek jaar ma ñu wala wala ñu ci juróom yàlla ci moom rek ak bi nga xam jaam xariyaam am na ma antum leen Aliou Aliouna si leen si moom la lépp lu ngeen nekk ci biir kër naa soxla yàlla xam na ko de waaye yow mooy jamono def ba def na delloo delloo yéen jëm ko moom fay na buum comme soo leen dinaa leen a xam nañu jëm comme dañ ci yëpp jëlee ci yëpp leen tënk yàlla wala yàlla Aliouna xam naa